wa ala alihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-hujjatu al-'alamu abu zakariyaa an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi alxamsiin bacda almi'atayn wa an Ziyaad bni Cilaaqata an cammihi wa huwa Qutbatu bnu Maalik radiyallaahu canhu annahu qaala kaana annabiyyu sallallaahu calayhi wa sallam yaquulu allahumma inni a'uudu bika min munkarati al-axlaaqi wal a'maal wal ahwaa min munkarati al-axlaaqi wal a'maal wal ahwaa rawaahu at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala hadiisun hasan qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre bii di wax ci ngëneelu ñaan di chapitre deux cent cinquante suñu jotaay bii ñu génn hadith bi mu doon gis mu doon mille quatre cent quatre alhamdulillah quatre-vingt-un mu doon waan Aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yad'u bi haa'ulaa'i al-kalimaat allahumma inni a'uudhu bika min fitnati an-naar wa 'adhaabi an-naar wa min sharri al-ghinaa wal-faqr wa lillahi al-hamdu wal-minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis 1482 mu ne wa an Ziyaad ibn Ilaaq mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tudd Ziyaad non du saxaaba taabi'i la mooy doom voilà euh, dinañ wax euh, dina wax euh, bàyti xam mooy frère wu bàyyam la quoi muy Ziyaad ibn Ilaaqa rahimahullah an ammihi mu jële ci bàyyi ci xam di frère u baayam mu ne wa huwata kooku mooy Qutba ibn Malik saxaabu boo xam ne turam mooy Qutba ibn Malik muy Qutba ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na kaana nabiyu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekkoon na yaqulu doon wax naan allahumma isa borom inni man de a'udhu bika maa ngi ñaan nga musulma min munkaratil axlaaq ci li nga xam ne mooy jikko yi nga xamante ne yu sharia bañ la yu sharia xamul la yu mu bañ la waaw waaw munkar mooy loo xamante ne nii ci wàllu diine mooy loo xam ne sharia nanguwu ko waaw bu la nee xamu ko nag mooy xamul ne lu baax la te lu mu bon la waaw te bëggu ko waaw bal da koo tere jikko yi nga xam ne ay wàllu biir la yooyu maa ngi lay ñaan yu yiis yi nga xam ne sharia bëgg ko yàlla nag ma ci musal waaye wal amal waaye mooy wal wam ah, min munkaratil amal ak yi nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne sharia xamu ko bëgg ko joxewu ci abal waxul na ko kenn def waaw da koo tere waaw <laughs> mu ngi noonee lool mooy munkaraat yi waaw léegi wal ahwa kon jëfi biti yi jëf yi feeñ xol yi jikko yi mooy jikko mooy côté biir bi jëf yi mooy côté biti bi mu ne wal ahwa ak bànneex yi nga xamante ne dara yàlla taxut waaw mooy bànneex yi rek yi nga xamante ni nii fañ lay jëme mooy sa teenu alkade mu ne rawaahu soloona xadis bi at-Tirmidi yàlla imaam Abu Isa at-Tirmidi rahimahullah wa qaala fi mu ko solee nee na xadisun xadis la xasanun bu baax léegi laaj bu njëkk bi moo est-ce que moom donc ko soloo ñu ne la ah skey bii moom kese moo ko soloo mu ngi ko indi ci abwaabu da'awaat an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam eh, baabun du'a ummi salama waaw baabun buntu du'a ummi salama ñaanu yaay ummu salama waaw mu ne haddathana Sufyan ibn Waki' mu ne nettali nañu Sufyan ibn Waki' di Sufyan ibn Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ar-Ru'asi Abu Muhammad al-Kufi Euh, moom mi euh, euh, doom la woon ci Waki' mu màgg mi ñul Jarrah sëriñu ñoom imaamu Shafi'i yi ñoom imaam Ahmad yu mag yi moom mii doomam la woon waaye waxoon nañ la Sufyan ibn Waki' mi dëgërul da'iful hadith la waaw parce que ku dëggu la de waaye son esprit son script mooy secrétaire am bi moo wóoru waaw moom mooy ki xam ne ay mbiram dara wóoru ci ba pare da doon da ko wóolu woon de trop waaw di dugal ci xadiisam loo xam ne bokk ci gaa yi wax ko ko boroom xam-xam yi daal di koy euh, laayi biir ah mu ne non moom ngir mu bàyyi ko quoi bañ ko joxati confiance boobu bañati waaye mu bañ waaw waaw kon nag mu ngi noon wal iyaadu billah ah <laughs> waaw waaw <laughs> loolu la ko waaw moo tax gaa yi daal di bàyyi xadiisam ne ah waaw ak bàyyi ni mu doon man di doon dara xam-xam moo gën a màgg loolu bu dee na yow sa mbind wóoratul walla koo xamante ne da koo am confiance te lépp moo lay toppatool sa mbind te kooku sawaay lu ko neex lay def ñu ne la sawaay arrête moytul kii nga bañ ah looloo tax xadiisam daal di rot moo tax moom dëgëruna ah Sufyaan ibn Wakii' mi rahimahullahu taala qaala ne xadatana moom nag euh, mu ngi génn àddina deux cent 47 rahmatullah alayhi wala xam nga keroog gis nañ imam Muslim bi muy jële hadis ci Ubaydillah ibn Abdul Karim boobu taxawuñu ci mooy Abu Zur'a ay aqran lañu mais ci moom la ko jële voilà Abu Zur'a keroog xaw ma lu tax taxaw ma ci <laughs> Ubaydillah ibn Abdul Karim mooy Abu Zur'a mu màgg voilà <laughs> voilà qala kon haddathana Sufyan ibn Waki' qaala haddathana Ahmad ibn Bashir wa Abu Usama mu jëlee ko moom Sufyan ci eh, ñaari eh, sëriñ mu ne nettal nañu Ahmad ibn Bashir de Ahmad ibn Bashir al-Qurashi al-Makhzubi Abu Bakr al-Kufi al-Hamadani am nañu ne Hamadani la eh, moom mi nag 197 la génn àdduna imaam al-Hafiz nee na saduqun lahu awham ku dëggu la waaye daa am ay def-def la waaye wa abu usama abu usama nag ku dëgër la mooy hamad ibn usama ibn zayd voilà bu dee kee bon defe naa dëgër kii dëgër na waaye sufyan ci boppam lu dëgërul ibn waki' muy hamad ibn usama ibn zayd al-qurashi abu usama al-kufi rahimahullah gane àddina cent vingt et un génn àddina deux cent un rahmatullahi alayhi moo ko jëlee ci Mis'ar bi Mis'ar Abu Salama al-Hilali al-Amiri al-Kufiyu génn am na wuute euh, nekk koo xam ne siqatun sabtun faadil ku dëgër ku dëgër ku dëgër nekk ku baax kooku kon taxul mi waaw an Ziyad ibn Ilaqa moo ko jële ci Ziyad ibn Ilaqa ibn Malik as-Sa'labi Abu Malik al-Ghatafani al-Kufi xam ne ki ko jur euh, mooy Ilaqa Ilaqa frère Qutba la ñu jëlee hadis bi waaw baayam mooy Malik euh, frère baayam di Qutba di saxaaba bi radiyallahu anhu moom nag euh, Ziyad ibn Ilaqa mi euh, ku dëgër la woon cent ans pile la judd la la la dund ndax mu ngi dund ci njàlbéenu xilaafa Seydina Ousmane la vingt cinq génn àddina cent vingt cinq voilà moom cent ans la ko borom bi yàqal rahimahullahu ta'ala an ammihi mu jëla ko ci bàyyi ca xam bàyyi ca xam nag mooy Qutba ibn Malik waaw mooy Qutba xam nga bàyyi gi euh, bàyyi kële man euh, nu mu tudd Ziyad Ilaqa la Ilaqa ibn Malik kii nag frère bi di Qutba ibn Malik as-Sa'labi nga xam ne saxaaba la boo xam ne moom mii moo jële ci moom waaw mooy moom kese moo jële ci moom Euh, muy kii nii di ki nga xam ne mooy Ziyaad ibn Ilaq hmm? rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda muy Qutba kon Qutba ibn Malik as-Sa'labi al-Kufi Kufa la newoon rahimahullah wa radiyallahu anhu kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu daj ma ko annahu qaala kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allahumma inni a'uudu bika min munkaraatil axlaaq wal a'maali wal ahwaa haazaa hadiisun hasanun gariib wa ammu Ziyaad ibn Ilaaqa huwa Qutbatu bnu Maalik saahibu nabiy sallallahu alayhi wa sallam noonu la imaam at-Tirmidhi wax mu ne xadis bii de xadis la hasanun bu baax gariib waaw Imaam An-Nawawi wax nañ la yàgg na yu mel nii buñ gisee gharib yu bari du ko indi waxoon nañ la ñaar yi mën a nekk soit moom euh, riwaayaat yim yor yim yoroon nusxa yim yoroon ci Imaamu Tirmidhi loolu ñëwu ci walla mu ngi ci moom moo préféré yam ci xasan bi kon bu tumuranke la bu baax la bu tumuranke la mu ne bàyyi teku Ziyaad ibn Ilaaqa nag mooy Qutbat ibn Maalik bu saahibu àndandoo yonent bi annabi sallallahu alayhi wa sallam kon xadis baa ngi nii léegi lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi da ci ngëneelu ñaan dañ naan la lii nii daa nekk loo xam ne baabu fadli du'a buntu ngëneelu ñaan mooy ñaan yu mel nii nga xam ne dafa bokk ci ñaan yu dajale yi fàttala ko xadis sayyidatu Aisha bi ñuy tàmbale radiyallahu anha yeneen saa salaam dafa soppoon lool ñaan yi nga xam ne dañoo mëdd dajal nekk yu dajale yu bàyyi yu wuute yooyu mu ne allahumma inni a'udhu bika min munkaratil axlaaq borom bi maa ngi ñaan nga musal ci yi nga xamante ne waxoon nañ la munkar mooy la waaw waaw boo xamante ne nii amul amul côté mbaax la amul comme lii al borom al Mubaarakfuuri wax rahimahullah Euh, al-Cheikh al-Imam ci Tuhfatul Ahwadi muy sharh hadis bi mu ne al-munkar ma la yu'rafu husnuhu min jihati ash-shar' aw ma urifa qubhuhu min jihatihi waaw mu ne al-munkar moom loolu bon moom lii muy wax munkar mooy li nga xam ne xamuñu mbaaxam amul daraam lu baax lu ñu xam ci côté charia mooy da koo amul rek moo tax xamuñu aw wala mu ma urifa loo xam ne xam nañ qubhuhu ak mbonam min jihatihi ci wàllu moom boppam voilà <laughs> kon mu ngi noonu <laughs> mu ne al muraadu bil axlaaqi al a'maal al baatina wal a'maal al af'aal al zaahira wal ahwaa jamu hawa <laughs> voilà mu ne ko loolu kanta kon munkaraatil axlaaq mooy jikko yi nga xam ne yu ñaaw la waaw borom bi ñaa ngi ñaan nga musal ma ci munkaraatil axlaaq yi nga xamante ne ñooy kon koy biir la comme euh, lan i ñaan soxor bañaate bëgge waaw xër ci alal waaw waaw ba pare égoïste mooy façon yooyu yépp ak yi mel ni ñoom borom bi yàlla nag ma ci musal quoi min munkaraatil mooy mooy al axlaaq zamima waaw jikko yi nga xam ne dañoo suufe salte tilim takk tripp tilim duñu tus waaw waaw nekk koo xamante ne nii rëy waaw mooy yépp yi nga xamante ne ay jikko la yu bon yoo xamante ne nii euh, day ray di ronger nit ki nga xam ne moom la nekk ci biiram di ko lekk par ndànk-ndànk bu mujj bi du defeeti dara lu baax waaye bi ci gën a garaaw munkaraatul axlaaq mooy weddi yàlla waaw mooy al intiqadul fasid am pas-pas bi nga xamante ne bu bon la waaw ci yàlla wala tawxid boo xam ne jàpp nga ne baax na ndekete yoo ci subuhaat yi kese nga nekk yow iblis nax na la bu yàgg waaw daal dinay dafsa waaw am na lu mu dugal benn poison bu yées bu mu dugal ci sa biir pas-pas nga am pas-pas bu bona bona bona a bona bona bon ba pare nag jàpp na yow yaa ngi ci dara waaw nga bokk ci ñooñ nga xam ne ñoom duñu amuñu dara waaw waaw ba pare ñoom yaxsabuuna annahum yuhsinuuna sun'a waaw alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya ñooñu alquran di wax ci suuratu jeexitalu suuratu Kaaf waaw ñi nga xamante ni ñoom sànku na seeni jëf sànku na fii ci àddina bu jege kii da doya di la seeni jëf ak seen lépp sànku waaye nag ñoom malheureusement borom bi nëbb leen loolu wahum te ñoom na ñu ngi yaakaar di ñortu annahum kana ñoom yuhsinuuna sunaa ñu ngay rafetal jëf alors que defuñu fi tuus borom bi daal dina leen génn ci wàllu jëf ju baax ndax defuñ dara lu baax ndax seen xol yaa yàqu waaw ndax xol mooy moteuru mbir yi waaw wala inna fil jasadi mudgha ida saluhat saluha al jasadu kulluhu wa ida fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam moo ñu ko jàngal alaa waawi alaa yëg ngeen ma yëgal leen alaa fattar ñi leen nopp yu ma wax leen inna fil jasadi nekk na ci eh, biir yaramu doomu aadama bi mudgha li nga xamante ne nii hmm, mooy eh, dog walla suux woo xam ne bu yéwénee bu baaxee lépp baax waaye bu bonee eh, lépp bon wal iyaadu billah waaw Allahu akbar kon loolu noonu mooy munkaraatul axlaaq yi booboo ci gën garaaw weddi yàlla waaw ak pas-pas bu bon waaw ak jëmuwaay jubluwaay ci sa jëf yi yoo xamante ni ah ci biti nii wan nga nit ñi leneen dëkk ci sa biir baaxul waaye bi nga xam ne bokk na ci yooyu mooy ak nifaaq ak naa naafiq waaw ak réeréelu puukarewu soxor di yëqamte ko ci kaw nit ñi jàpp na yaa leen moom beew yooyu yëpp mun karaatul axlaaq al ujbu daal di yéem sa bopp waaw yooyu yëpp ci lañu waaw léegi kon côté li nga xamante ne mooy côté munkaratil axlaaq yaago wal amal jëf yi jëf yi nag bari nañ ñoom tamit waaw comme li nga xam ne mooy njaaloo waaw dóor ñi nga xamante ne amoo ci ñoom benn àq da leen am man kese di leen jaay di leen noggot ndax yaa autorité wala yow yaay seen autorité dinaanum sëngëro waaw ak mboolem yi nga xam ne borom bi da koo xaraamal ci jëf nga koy def borom bi yenn na ma musal ci yooyu waaw wal ahwa <laughs> bànneex yi topp bànneex waaw lu sa sa bakkan ñoo di jëme nga jëm waaw lu la sa bakkan jëme di jëm saway waaw waaw yow daal au lieu nga jaamu yàlla ngir yàlla ngay jaamu yàlla nee nga waaye tendance ngay xool allahu akbar allahu akbar di xool li nga xamante ni moo tendance wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah lii nii mooy yi nga xamante ne ah am na koo xam ne passion am kese waaw moom ittaxada afara'ayta alladhi ittaxada hawaa mooy kooku xanaa seetlu yéemu woo xoolu gi ci ki nga xam ne dafa jàppe boppam la takk defu fas jël bànneexam mu koy wommat moom la jàppe waaw moo koy jëme fu nekk fu mu ko ñoddi fa la jëm wal iyaazu billaah nekk nag abdu hawa jaamu li nga xamante ne mooy ay bànneexam yi nga xam ne dara yàlla newu ci kon xadiis bi yii nii yëpp tol yi bu la ci yàlla musalee mooy comme liñ fi wax ci yeneen xadiis yi mooy sa mbir weesu na baax waaw yow moom euh, set nga fuutu nga ba set wecc nekk nag koo xamante ne li nga xam ne ñooy seen contraire pare nañ nag ngir boroom bi daal di la koy ràng ginnaaw bi nga xam ne ak taxal lii ci nga summeeku ci yu ñaaw yi léegi nag ak lii moo ciy tegu borom bi daal di lay ràng nag jikko yu mat yi contraire lépp li nga mus lu moom la lay defal waaw al axlaaqu al xamida muy al axlaaqu al mustafawiya al muhammadiya al ahmadiya waaw yooyu la lay ràng alayhi salaatu wassalaam ak jëf yi nga xamante ne tamit ñoo jëfu ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam ak li nga xamante ni mooy yi nga xam ne moom looloo ko doon neex mooy ahwa côté boobu moom ndax amul beneen côté bi ndax mën naa nekk lu baax al mahmuda wala nekk mazmuma mais en général à la fin dafa mujj mah mazmuma yi lañ ko joyal léegi nag bu dee fii nag yii nag bu la dindilee yee dalay ràng yi nga xamante ne ñooy yeneen côté yi nga xamante na ñooy yu baax yi wallahu taala a'lam al al hafiz an-Nawawi rahimahullahu